أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaay bii ni génn bi awnillahi wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci xajjatul wadaa di xajjatul balaag di xajjatul islaam di xajjatul kamaali wa tamaam muy xajjatu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam haa wa naxnu qad intahaynaa walillahi alhamdu wal jeexal nañu xaj xaju yonent bi sallallahu alayhi wa gisoon nañ ci jataay bi weesu tawaaful wadaa muy le le tawaaf de daje ou de de au muy li mujjul ki nga xam ne mooy ay xujaaj bi xujaaj yi walla alaaji bi wala ajaratu bi di mujjee def comme ni ñu ko gisa woon li yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne nit ñi mawlaana ibnu abbas radiyallahu anhuma mu ne nit ñi dañ doon jóge ci ak yi fu nekk di jaar fu nekk di tase fu nekk yonent bi alayhi salaam mooy ñu digal ñu loolu kan mooy digle mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ki nga xam ne mooy digle ñu def li mujj ci li nga xamante ne mooy moom la ñuy paase foofu mooy mu nekk li nga xamante ne ni mu nekk bil bayt axiru ahduhum bil bayt muy ñu def tawaaf gisoon nañ tawaaf boobu gisoon nañ yónni gi nga xam ne moom la yebaloon sayyidatu Aïsha boole kook frère seydna abdirahman ibna abi bakrin radiallahu an iljami li yuammiraha min at-tan'im ngir mu daldi koy yóbbu mu daldi def umra fi nga xamante ne nii mooy Tan'im loolu lépp gisoon nañu ko walillahi alhamdu wal minna tey benn masala lañ waxoon moo ñu dese mooy ana fan la jullee fajar keroog ndax gisoon nañ fii al al al al al muhassab fa la jullee tisbaar tàkkusaan timis gee <coughs> mu tëdd fa ci guddi gi après mu daal di jóg ci la dem daal di def tawaaful wadaa ci guddi gi sorewul woon nag fajar ji heure bi mu ko defoon eh, parce que boo seetloo riwaay yi nga xamante ne nii moom lañ tuddoon ci al imaamul Buxaari yu rahmatullah alayhi an radiyallahu anha waaye naka noonu qad qad zakarahu qad zakarat qad zakara minha al imaam abu daawud rahmatullahi alayhi as-sijistaani fi fi fi fi sunanihi sayyidatu aisha radiyallahu anha <clears throat> al imaamu abu daawud as-sijistaani mu ne haddasanaa muhammad ibn bashaar mu ne haddasanaa nettali nañu muhammad ibn bashaar di Muhammad ibn Bashar ibn Usmaan ibn Daawuud ibn Kaysaan al-Abdiyu Abu Bakr al-Basri al-Basriyu al-Haafiz muy Bundaar rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanaa Abu Bakr mu ne nettali nañu Abu Bakr yaani al-Hanafiyu mu ne kiñ ci jublu mooy al-Hanafiyu mooy Abdul mooy Abdul Kabiir ibn Abdil Majiid ibn Ubaydillah ibn Shariik ibn Zuhayr ibn Saariya al-Basriyu abu bakar moo doon dàkkantalam ah, rahmatullahi alayhi qaala mu ne xaddatana nettali nañu aflax mooy aflax bnu xumaid bnu naafi al ansaariyu annajjaariyu abu abdirahman rahmatullahi alayhi moom moo ko nettali an ilqaasim yi mu jëlee ci alqaasim di alqaasim bnu muhammad ibn abi bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala an al-jami' moom moo jële ci bàjjanam an Aïshata muy as-sayyidatu Aïsha as-Siddiqatu bint as-Siddiq ibn abi Quhafa Uthman rahmatullahi ala al-jami' wa radiya anhum umm al-mu'minin wa min al-mukthirin wal-mukthiruna fi riwayati al-athar abu hurayrata yalihi ibnu umar wa anasun walbahru kalxudri wa jaabirun wa zawjati nabi walmuksiruuna ñi ëpp lu ñu soloo xadiis min riwaayatil asar ci di toxal jeexitalu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mooy ñii waaw abu hurayra seydina abu hurayra ad-Dawsiyu rahmatullah alayhi wa radiya anhu yalihi ibnu Umar ak ki nga xam ne mooy mawlaana ibnu Umar ibnu Umar ibnu al-Xattaab al-Adawiyu rahmatullahi alayhi wa radiya anhu yalihi ibnu Umar wa anasun ak Seydina Anas ibn Maalik xaadimu rasuulillah wal baxru al baxru mooy al al al imaam Mawlana ibnu Abbaas radiyallahu anhuma ak ki nga xam ne mooy Seydina Jaabir ak zawjatu nabi muy Sayyidatu Aïsha mi ah ummul mu'miniin abu ummu abdillah mu ne xarajtu ma'ahu mooy dafa ànd ak yonent bi alayhi salaatu wa salaam fi nafr al axiir al aaxir ci mooy bañ jógee Mina départ dem. ci ayaam dernier jour ayaamu tashriq fa nazal fa mu wàcc al muhassab ah jituhu bi saxar bi saxar ma ko mooy fii nii tuddul moo tax abu daawud mu ne ah, qaala abu daawud alimaam abu daawud mu ne walam yadkur ibnu bashaar mu ne alimaam muhammad ibnu bashaar di bundaar tuddul qissata ba'thiha ila tan'im tuddul fii tudd ko ah. waaye moo tax mu ne ma delluwaat ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci njël fa addana fi ashaabihi birrahil mu digal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam saxaabaam yi ñu daal di dem laxas ngir ñibbi Medina fartaxala mu laxas dem fa marra bil bayti mu romb ca euh, néegub yàlla bi muy Kaaba ji qabla salaatu subhi laata salaatu subhi fa taafa bii xiina xaraj mooy mu daal di tawaaf lool gisoon nañ ne tawaaful wadaa ci guddi gi la ko defoon tumma nsarafa mutawajjihan ila al madina ginnaaw gi mu daal di jublu dem madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam léegi loolu dafa indi masalaam mais yonent mi alayhi salaam fan la jullee fajar keroog parce que boo seetloo xadis bi itam nga dafa dem saamu ci yoon bi kon lu jullee parce kon loolu lay niru loolu nag ku mel ne al imaam Ibnul rahmatullah alayhi traité na ko na kon masala boobu ku mel ne al imaam al Hafiz Ibn Kathir rahmatullah alayhi al imaam euh, euh, euh, ñoom ñoom ñaar ñi nag ay mbokku taalibe ay mbokk taalibe la ñoon mooy ñoom ñaar <coughs> a ah, ah, nañ benn sëriñ muy sëriñ bu gën a mag ci al imaam Ibnul Qayyim al imaam al imaam al imaam Ibnu Taymiyya al Harraani rahmatullah alayhi la woon ci imaam Ibnul mooy sëriñam bi mais sëriñ la rahmatullah alayhi al imaam Ibnu Kasiir ñoom al imaam az-Zahabi ñoom al imaam euh, al-Mizzi ñooñu ñëpp ay sëriñam lañu woon ak al imaam ibnu Taymiyya ñooñu ñëpp ay sëriñam lañu woon moom al ibnu Kasiir waaye kii nii imaam Ibnul Qayyim nii nii mbokku taalibeem la woon ndax ñoo bokkoon bokkoon nañ ay sëriñ sëriñ bi gën siiw buñ bokkoon moo doon al imaam ibnul ibnu Taymiyya al imaam ñoom ñaar ñooñu daal dinañuy traiter masala bi. Euh, mais euh, da ngay gis ne ñoom li ñu nootal mooy ne yonent mi aleyhi salaatu salaam fajar mu ngi ko jullee Makka ci Kaaba gi laata muy dem xoolal al imaam Ibnul Qayyim li mu wax après euh, ñu indi li al imaam ibnul ibn li al imaam ibn ibn ibn Kathir di wax wala na njëkk a wax li al imaam ibn Kathir bi mu indee xadiis bi ñu wax sànq mooy xadiis al imaam Abu Dawud as-Sijistani rahmatullah alayhi mu ne qultu nee naa man al imam ibn Kathir wadh-dhaahiru annahu alayhi salaatu wa salaam salla as-subha yawma'idhin 'inda al-ka'bati bi ashaabihi wa qara'a fi salaatihi salaata tilka bi suurati wat-tuur wa kitaabin mastuur fi raqqin manshuur wal baytil ma'muur was-saqfil marfuu' wal bahril masjuur bi kaamil as-suurata bi kaamilihi al imaam ibnu qay euh, euh, ibnu Kathir rahmatullah alayhi mu ne bi mu indee xadiis bii nga xam ne day niru ci biti ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa dem laata muy julli fajar jóge Màkka mu ne qultu man nee naa al imaam ibnu Kathir wa zaahiru li nga xam ne daal mooy feeñ mooy annahu alayhi salaatu wassalaam mooy ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam salla subha yawma idhin inda al-ka'bati bi ashaabihi mu ngi julli daal euh, euh, euh, as-subh mooy salaatu subh inda al-ka'bati fa kaaba ga bi asxaabi jiite saxaaba mi radiyallahu anhum wa qara'a mu tari fii tilka fii salaatihi tilk ci julleem joojale mu tari fa li nga xam ne mooy wa tuur wa kitaabin mastuur mu tari fa suuratu tuur moom la fa tari ba mu jeex mel ni lañ na ko waaye al imaam al xaafis ibn Kathir lii nga wax nii foo ko jële lii nga wax nii foo ko jële mu ne wa dhalika lima rawahu al Buxaari ndax li tax ma wax lii mooy li al imaam al Buxaari yu rahmatullah alayhi solo xaytu qaala fi nga xam ne ci la ne xaddatana Ismaayil qaala xaddatani Maalik an Muhammad ibn Abdurrahman ibn Nawfal an Urwa ibn Zubayr an Zaynab bint Abi Salama an Ummi Salamata zawji nabi sallallahu alayhi wa sallam annaha qaalat mooy xadis bi nga xam ne moom la al imaam al Buxaari solo ci Ismaïl mu ne haddathani nettali nañu Malik Malik an Muhammad ibn Abdurrahman mu jëlee ci Muhammad ibn Abdurrahman ibn Nawfal an Urwa ibn Zubayr mu jëlee ci Sayyidina Urwa ibn Zubayr an Zaynab bint Abi Salama mu jële ci Zaynab di doomi Abi Salama an ummi Salama mu jële ci yaayam di as-sayyidatu ummu Salama zawji nabi sallallahu alayhi wa annaha qaalat mu ne shakawtu xadiis bi gisoon nañu ko xadiis bii nii tuddoon nañu ko te gisoon nañu ko xadiis bi tuddoon nañu ko te gisoon nañu ko gisoon nañu ko keroog bi nga xam ne euh, loolu lañ doon wax euh, al al al mabitu bi bi jamaa voilà loolu gisoon nañu ko foofu Muzdalifa gisoon nañ ko mu ne moom sayyidatu Ummu Salama mu ne shakawtu damaa jàmbat ila rasulillahi anni ashtaki damaa ñëw ci yonent mi alayhi ne ko ah man de daa am lu may metti mooy dafa wopp dafa tawat dafa am daal yaramam neexut mooy daal bon dafa feebar daal xaala mu ne yonent bi alei saatu salaam ne ma tuufii min wara'i nnaas wa anti raakiba voilà kañ nañ ko gisoon mooy bi ñu doon gis est nit mën naa tawaaf ak war yéeg <laughs> voilà masala boobu la ba al imam kii ne <laughs> al ayni badruddin bi al bi Shafi'i rahmatullah alayhi naan non que euh, al imam al hafiz ibn Hajar rahmatullah alayhi doon wax ci al Fath ne affaire bi lenn la mooy euh, bi bi ñu mel ni <laughs> euh, Hanafi yi non Maliki yi Hanabila yi rahmatullah alayhi ci ne lii day wane ne mbéewalu gëléem ak ay kiiwam loolu dafa dafa nekk loo xam ne lu seetlu la quoi mooy mooy lu laab la lu laab la du sobe ndax yonent ma lay saa saam dafa jugal gëléemam ci biir jàkka ji muy kaaba gi moom la tawaafe ba ñoom ñu ne non non non ñoom ñu ne noon liy wanewu ko fenn xam nga Shafi'i yeeg Shafi'i yi ak Hanafiya yi ñoom dañoo jàpp ne loolu sobe la dañoo jàpp ne sobe la ñu ne loolu wanewu ko fenn waaw léegi ñële nag wan leen ne si si si si si si loolu day wane ne day wane ne du sobe parce que euh, biñ ne parce que bon géléemu yonent mi alayhi salaatu salaam dañ koo aar <laughs> dañ koo aar euh, euh, kii ne al imam Badruddin al Ayni ne ah affaire bi lenn la considérons que géléemu yonent mi alayhi salaatu salaam dañ koo aar ci muy taqal jàkka yeeg yooyu léegi yaay Ummu Salama nag moom gis nañ ne radiyallahu anha dafa tawaaf ak waruwaayam dafa tawaaf. fekk mu ngi woon ci kaw waruwaayam moom as-sayyidatu ummu salama léegi nag képp ko fi wax de dañ koo aar yow nag da ngay indi fii da ngay soxla dangay aaja aajowoo indi dalil buy wane ne boo xam ne day wane ne gëléem gi mu tawaafe mooy gëléemu yonent bi sallallahu alayhi wasallam voilà foofu ci masala boobu masala boobu lañ gisoon li nga xamante ni nii mooy mas a mooy xadiis bii kon ne sayyidatu ummu salama radiyallahu anha mu ne shakawtu ila rasulillah mu ne giso damaa jàmbat yonent bi alayhi salatu wassalam anni ashtaki anni ashtaki que dama doon mooy dafa dafa wopp qaala nee na tuufi min wara'i an-nas wa anti rakiba nee na yaay salama nee ma te noon nee bi alayhi salatu wassalam tuufi min wara'i an-nas tawaafal ci ginnaaw nit wa anti raakiba fekk yow da ngaa war waaw tuufi min wara'i naasi wa anti raakiba tawaafal ci ginnaaw nit ñi fekk yow da war al imaam al xaafis ibn Kasiir mu ne lii nii moo tax nee na fa tuftu nee man ma wër moo tax ma ne yonent ma lay saa saa li ma gis daal mooy ne li feeñ mooy ne moom Makka la la jullee eh, keroog suba laata muy génn. ndax Sayyidatu Ummu Salama yu waxee lee nee ma daal di wër ma daal di ñëw wër Kaaba gi waaw wa rasulullahi yusalli te yonente mi salaam mu ngi doon julli jamono jamay tawaaf xiina idin ila janbil bayt ci côté néeg bi ci Kaaba gi foofu la mu ngi fay julli wa huwa ta moom yonente mi aleyi salaam xaalam moo doon yaqra'u mu nga doon jàng wa tuur di saar boobu wa tuur wa kitaabi mastuur ah te xadiis boobu Eh, eh, eh, ñoom al imaamu muslim muttafaqun alayhi la imaamu muslim soloo ko waa asxaabu sunan soloo nañ ko ba mu des ba mu des al imaamu tirmidi rahmatullahi ala jamii voilà ba pare mu ne kon lii moo tax ma ne kon fii la parce que julli yi mu doon julli mu dégg ko muy wax xam nañ ne julli la joo xam ne ci kaw lañ koy wax te julli jooju jullit fajar gi la jullit suba la woon mu doon jiite nit ñi léegi nag affaire bi benn affaire a ngoog eh, ba pare mu ne waqad rawaahu al-Buxaari mu ne al imaam te al imaamul Buxaari ba léegi al imaam al-Haafiz Ibn Kasiir mooy wax ngir nootal que ne Yonent bi suñu masala mi ñuy lijjanti ana fan la jullee fajar keroog mu ne mooy moom liñ jàpp daal ma mooy ne daal mbir mi daal li feeñ. affaire bi daal yonent bi alayhi salaatu wasalaam az-zaahiru mooy que moom fi mu jullee fajar suba mooy fi nga xamante ne mooy makkatal mukarrama ci kaaba gi mu ne wa qad rawaahu ginnaaw bi ñu indee xadiis ummu salama mu ne wa qad rawaahu te xadiis bii ñu la wax bu yaay ummu salama soloo ki nga xam ne al imaamul Buxaari al imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi min hadiisi Hicham ibn Urwa mu jël ci Hicham ibn Urwa an abi mu jël ko ci ba Urwa ibn Zubayr an Zaynab mu jël ko ci Zaynab mi ñu la waxoon sànq doomu Abu Salama di doomu Ummu Salama an Ummi Salama mu jël ko ci yaayam di yaay Ummu Salama anna Rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaala wa huwa bi Makka wa araada al-xuruuj walam takun ummu salama taafat wa araadat alxuruj fa qaala laha ida uqimat salaatu subhi fa tuufi ala ba'irika wannaasu yusalluun mu ne imaamul buxaari foofu ko soloo noon foofu saydatu ummu salama dane yonent mi aleyhi dafa wax te fekk mu ngi màkka doon waaj a génn waaw doon waaj a génn dem Medina xanaa ñibbi mu ne te yaay ummu salama nekkul woon ne moom na te mu bëggoon a génn lool moo tax mu ne ko kon nag wëral mooy moom jotul woon a tawaaf contrairement ak yaay ummu euh, sayyidatu Safiya ummuna Safiya suñu yaay Safiya miñ gisoon ci jataay bii bi ñu gis euh, li nga xam ne bi weesu ki nga xam ne mooy attee tawaaful wadaa est farata la wala déet waa jumhuur ne farata la maalikee ne du farata waaye waxoon nañ wax waa jumhuur mooy farata ndax li al imam ibnu abbas wax wa wa euh, euh, euh, dañoo digal nit ñi ñu nekk axiru ahdihum bil bayt ñu wër def tawaaf illa annahu lu dul ne moom dañoo woyofal ki nga xamante ni mooy vo mooy alxaid ki nga xam ne dafa gis ay règle ay umu salama nag le fekk que moom tawaafu doon moo tax yonent bi alei satu salaam ne ko malgré da ngaa feebar comme que moom du gisul mooy du ay réglam la gisoon du dafa indisposé woon mais dafa tawatoon mu ne ko kon nag wëral parce que dañuy waaj a dem te tawaafagoo te tawaaf bi nga def ko mu ne ko kon nag wëral ah mu ne ta moom yaay ummu salama mu takun ummu salama taafat wa aradatil xuruj mu bëggoon génn moom it comme yonent bi alei saa salaam ñibbi waaw yonent nee na yonent bi salaam ne ko ida uqimat salaatu subhi fa tuufi ala ba'iriki wannaasu yusalluun ne ko bu ñu ida uqimat salaa bu ñu taxawalee tawaaf ci sa kaw war waay géléem wannaasu fekk nit ñi yusalluuna ñoom ñu ngi julli waaw kon nag affaire baa ngoongu affaire baa ngoongu kanta mu ne imaamul ibn kathir mooy wax léegi di di dëgëral lool mu ne fa amma ma rawahu al imaamu ahmad kantaa li nga xam ne moom laal imaamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal solo mu ne qaala mu ne haddathana nettali nañu abu muawiya mu nekk ñu nettali mooy abu muawiya qaala mu ne nettali na hisham ibn urwa hisham di doomi urwa an abi mu jële ci baa urwa an zaynab mu jële ci zaynab bint abi salama mu jële ci sayyidatu ummu salama anna rasulallahi ken an tuwaafiya an tuwaafiya maahu salaata subhi yawma nahri bi makka ko yonent mi alayhi salaam moo ko digal moom yaay ummu salama mu eh, dem eh, ànd mooy mu dajeeg moom ca mu ca jullit fajar yawma nahri bi makka foo fële ca makka mu loolu xam nga loolu mooy ngir mu tawaaf def ak yooyu li nga xam ne mooy ci makka yawma nahri mu ne fa huwa isnaadun kama tara ala sharti sahihayn al imam Ibn al al al al al Haafid Ibn Kathir mu ne lii gis nga sanad bi ci shartu Sahihayn la mooy lii góor ñi ngay gis fi ñoom Abu Muawiya Hisham ibn Urwa Urwa ibn Zubayr Zaynab bint Abi Salama yaa ñii ñooy ñooy góor même type góor ñi da nga leen di fekk ci Sahih Imam Bukhari Sahih Imam Muslim loolu lañ naan ci shartu Sahihayn mu ne walam yuxriju ahadun min hada al wajh bi hada al lafz kenn nag soloowu ko ci wàll wu mel nii ci expression yu mel nii mu ne wala àll qawlu yawm an-nahr ghalat man nag ya amaana këni man al imaam ibn Kathir damaa yaakaar ne wax jiñ ne yawm an-nahr fii loolu ak njuumte la min ar-rawi aw min an-nasikh soit ci ñenn ci ñi soloo xadiis bi ñenn ci nekk ci càllale yi ñoo ci juum wala ñi ko solo wa abu min an ñi nga xam ne ñoo ko doon toxal di ko bind di ko jële ci téere yi di ko recopier wala ñu dégg ñu dégg mu ne wa innamaa huwa yawmun nafr kooku dafa fa ne yawmun nafr la lañ wax la sëriñ ba wax wala fa mu ko doon toxale nafr lañ bind moom mu juum bind naxar loolu lay doon mu ne wa yu ayidu ma dakarna wa yu ayiduhu gis nga lii ma wax nii li koy dëgëral mooy mooy liñ tudd min riwaayatil Buxaari liñ tudd ci riwaay imaamul Buxaari biñ la wax cinq waaw ne moom moo wax bi wala maa araadal xuruj est ce que nax yawmun naxri euh, muy bésub tabaski ji yonent bale saa saam ci la bëggoon a génn fan la génn jëm génnul li dem Makka di dem di jóge Makka di dem Medina mu ne lool day wane ne kon mbir mi lii ak njuumte la waaw soo ci ruwaat yi wala ñi nga xamante ne nii mooy eh, ñi nga xam ne mooy ñenn ñi nga xamante ne nii ñooy ñi ñi bind mbir mi walla ñi ko toxal loolu la imaam al-Hafiz Ibn Hajar noonu la ko yaxale kantaal imaam al al al ibn ibn al qayyim mbokkam mi al imaam al qayyim ci azad dane wa fekk ay masala yim doon wax mu ne wa amma al masalatu thalithata athali wa amma al masalatu athalisatu kanta troisième masala bi waaw wa hiya mawdi' mawdi'u salatihi sallallahu alayhi wa sallam salatu subha salatu subhi sabihata laylatil wada' mu ne wa amal masalatu thalithatu kanta troisième masala mi wa hiya ta mooy mawdi'u salaatihi sallallahu alayhi wa sallam salaatu subhi sabihata laylatil wadaa mais masala boobu mais fan la jullee fajar mooy ba mu tawaafee tawaaful wadaa ci suba ga noonu noonu après fan la jullee mu ne fa fi saxiixayni mu ngi sax saxiixayni an salama mooy xadiis bi ñu wax sànq shakawtu ila rasulillah anni ashtaki ah mu ne ma damaa jàmbat yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko damaa wopp mu ne ma wëral ci kaaba gi te nit ñi fekk yow nga war ah ci ginnaaw nit ñi fekk yow nga war ah nee na muy julli fekk mu ngi tari suuratu wat wa kitaabin mastuur ah mu ne moom al imaam Ibnul Qayyim fa haadaa yahtamilu an yakuuna fil fajri wa fi ghayrihaa wa an yakuna fi tawaafi alwadaa'i wa fi ghayrihi fa nadarna fi dhalika fa idha al-Bukhari qad rawa fi sahihi fi hadhihi al-qissa annahu lamma arada al-khuruj wa lam takun ummu salamata taafat bil-bayt wa aradat al-khuruj fa qala laha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idha uqimat salatu as-subhi fatufi ala ba'iriki wan-nasu yusallun fa fa'alat dhalika falam tusalli hatta kharajat wa hadha muhalun qat'an an yakuna yawm an-nahr fa huwa tawaaful wadaa'i bilaa rayb fa dahara annahu sallallahu alayhi wa sallam salla subha yawma'idhin 'inda al-bayti wa sami'athu Ummu Salama yaqra'u fiiha bi Tuur ah ñoom nii la ko waxe al-imaam Ibnul Qayyim al-Jawziyya mu ne bi ma dee xadiis boobu mu ne yeneen kon yaay Ummu Salama yeneen ci alayhi salaatu wa salaam moo ko ne kon wëral defal tawaaf ni fekk nit ñiy julli mu ne loolu moom nee na ma wër dégg yonent ma lay saa saam di tari mu ne lii mën naa yenu que ne mbir mi ci jullit fajar la woon mën naa yenu ne jullit timis la woon par exemple mooy yi ñuy wax ci kaw wala géew waaye it manoon naa yenu ne tawaaf boobu mu doon def tawaaful wadaa la waaye mën naa nekk beneen tawaaf comme tawaaful ifaada waaye nee na ñu xoolaat gis ne al imaamul Buxaari rahmatullah alayhi mooy xadiis bi imaam Ibnu Kathir waxoon sànq ah bi mu ci tegoon. ne mooy ba mu bëggee génn bi yonent ma lay sa sam nammee génn te yaay Ummu Salama tawaafagul woon te moom it mu bëgg génn mooy ñu ñibbi quitter Makka yonent ma lay sa sam ne ida uqima salaatu subh bu ñu taxawalee salaatu subh fa tuufi ala ba'iriki wan naasu yusallu yonent ma lay sa sam ne ko bu ñu taxawee julli bu ñu taxawalee julli na nga tawaaf ah ci sa kaw war waay fekk nit ñi wan nit ñi ci sa kaw war waay wan naa suy sallu nit ñi seen xaal mooy ñuy julli mu ne lii moom mu ne mu def lool mu ne moom julliwul lu dul bi mu génnee mu ne wa hada muhaal lii moom c'est impossible ma ne man imaam Ibnul Qayyim maa leen wax ne lii c'est impossible ci lu ñu mën a dogu que lii moom du yawmu nahri moom comme ni ko beneen xadiis biñ la wax ci riwaay imaam Ahmad bi al imaam Ibnu Kasiir indi woon sànq ne woon loolu moom juumte la ah, lii moom c'est impossible ci loo xam ne luñ mën a dogal ak lii du yow mu nax du bés boobu parce que bés boobu comme liñ la waxoon sànq rek waaw bésub tabaski ji mu ne lii moom fa huwa tawaaful wadaa bila rayb lii nag mooy tawaaful wadaa la woon ci loo xam ne amul benn sikki sàkka bu ci am non loolu moom amul benn sikki sàkka boo xam ne am na ci waaw mu ne nag ci kaw loolu nag fa zahara kon mu feeñ te leer que ne annahu moom yonent bi sallallahu alayhi wa fi mu jullee as mooy keroog ci kaaba bi sayyidatu ummu salama dégg ko muy tari suuratu tuur wa mastuur kon lii mooy li nga xamante ne mooy li gën a dëgër suñu masala wa kon noonu la ko suñu ñaaru imaam yi rahmatullah alayhima traité waaw euh, léegi nag al imaam ibn kathir rahmatullah al ay am nul mujtaba eh, mu ne lamma faraga min salaati subhi taafa eh, eh, kii am na num ci teg mu ne mu ne kii yonent mi alayhi salaatu salaam dafa taxaw na ca multazam bayna rukni alladhi fiihi a bayna rukni alladhi fii xajarul aswad bayna baabil kaaba mooy diggante boobu lañ naan almultazam diggante xajarul aswad ak buntu kaaba gi mu ne taxaw na fa ñaan buur yàlla wa alzaqa xaddahu bi jidaaril kaaba mu tegle xam fi nga xam ne mooy miiru kaaba gi loolu lu ñuy soloo la waaw même bu dee ne ci riwaaya yi bon càllale yi am na am na wax ku moo tax mu ne qaala thawriyu an il muthanna ibnu sabbah an amr ibn shu'ayb an abihi an jaddihi ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yulziqu wajhahu wa sadrahu bil multazam mu ne waaye almuthanna moom da'if de almuthanna ibn sabbah moom da'if la mu ne al imaamu thawri rahmatullah alayhi dafa solo ah comme boo demee ci al ibn adi dina ko ci al kaamil ci yoonu sufyan ath-thawri rahmatullah alayhi mu ne al mu jële ci al Musanna ibn Sabbah mais moom mu wérul mu ne mu jële ci Amr ibn Shu'ayb an abiihi an jaddihi mu ne mooy Amr no Abdallah ibn Amr ibn al-As mu ne gis na nent ma lay saa saam xam teg ko ak dënnam ci diggante baabu Kaaba ak fi nga xam ne mooy xajarul aswad ah, loolu waaye nag xadiis boobu wérul waaw loolu wérul waaw moo tax lenn la ci borom xam-xam yi dañ cee wuute ñenn ñi dañ ne loolu moom bokku ci waaw kanta lii moom bokku ci moom waaw eh, léegi nag mu am ñoo xamante ne nii ñoom dañoo jàpp ne moo dañ koo sopp ku mel ni lu ñuy jële la ci al imam Shafi'i rahmatullahi alayhi eh, wa radiya anhu eh? hmm? ak al imam Mujahid ñoom dañ ne yustahabu an yaqifa fi lmultazam ba'da tawaafi lwadaa'i wa yad'u mu ne wa kaana ibnu abbaasin radiyallahu anhuma yaltazimu ma bayna rukni wal baab wa kaana yaquulu ba ni mu jeexe laa yaltazimu ma baynahuma ahadun yasalu allaha taala shay'an illaa ataahu iyaah loolu partie bi al imaam al qayyim moo ko tudd mu ne ku mel ni al imaam mujaahid ah ak al imaamu Shaafi'iyu ah, al Muttalibiyu rahmatullah alayhi wa ghayruhuma ak ñeneen ñu dul ñoom dañu ne sopp nañu nit ki bu defee tawaaful wadaa mu taxaw ca al muy bërëb biñ la wax sànq mu ñaan boor bu yàlla mu ne Mawlaana Ibn Abbaas hmm, da doon def loolu le ah diggante ar rukn wal ba muy ruknul xajarul aswad ak buntu kaaba gi doon wax ne laa yaltazimu kenn du def loolu mooy taqoog loolu def loolu mooy taxaw ca almultazam ñaan boo ci manee teg sa sa lex wala euh, wéeru ci noonu ah lu dul kenn du ko def ñaan buur yàlla la mu ñaan dara lu dul ne buur yàlla dina ko jox waaye loolu en tout cas bu dee xadis ba Amr ibn Shu'ayb bu mu jaar ci al-Musanna ibn Sabbah hada xadisun da'if ah allahu ta'ala a'lam léegi kon eh, dafa am nag benn affaire boo xamante ne euh, léegi kon pare nañ exactement bala ñu wax loolu mooy pare nañ complètement léegi li ñu defoon masalaam julli ni ñu waxoon fan la ko jullee kon ñii euh, mooy ci kaaba gi ci ci ci kaaba gi la jullee moom alayhi salaatu wassalaam loolu di benn affaire léegi nag dafa am benn affaire boo xam ne dañu koo fàtte woon bala ñoo nekk ci retour bi parce pare nañ yonent ma lay ngi dem di <laughs> nañu aj ga jeex na ne leen maa leen ko wax allahu akbar dafa am benn masala boo xam ne mu ama am solo la boo xaman moo xamante ni bu ama am solo la masala mu ama am solo eh, dañ koo fàtte woon danu koo fàtte woon muy ne yonent bi aleyhi salaatu salaam laata buy jóge Màkka nii Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas dafa feebar mu doon mu seeti woon ko ah seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas bi muy génn nag bon avant loolu mooy ci comme waxoon nañ ko jotaa bi weesu euh, ci kuda ah kada bi muy dugg iftah wadxul ah euh, waghliq wa wadmum waxruj kada buy dugg mooy ci a'la Makka ci kaw Makka bi muy génn min asfaliha comme li sayyidatu Aïsha radiyallahu taala anha wax waaye naka noonu ku mel ni ñoom mawlaana ibnu umar radiyallahu anhuma moo sayyidatu Aisha mu ne daxala mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam makkata min a'laha wa xaraja min asfaliha kama rawahu ash-shaykhan mu ne yonent salaam bi muy dugg Makka ci kaw la jóge la jaar bi muy génn ci suufu Makka la génne dellu Madinatul Munawwara te loolu la mawlaana ibnu Umar mu ne daxala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam min athaniyati al-ulya hmm? wa xaraja min athaniya as-sufla mu ne al-ulya allati bil-batha mu ngi dugge ci thaniya bu kawe bi bi muy génn mu génn ci thaniya as-sufla te waqad rawaahu al-imaamaani al-imaamu al-Buxaari wal-imaamu Muslim ibnu al-Hajjaaj rahmatullah alayhi Euh, euh, euh, boo ñibbi nii nag bala ñoo ñëw ci liñ fàtte woon mooy baax nañu nga yóbbaale ndoxu zamzam comme ni ko xujaaj yi defe loolu sunna la waaw waaye imaam al abu isa muhammad ibn isa ibn sawrata tirmizi yu solo ci sayyidatu aisha radiyallahu anha mu xadiis bi jaar ci hisham ibn urwa an abihi an aishata radiyallahu anil jami' mu ne moom sayyidatu Aïsha ah kaanat taxmilu min ma'i zamzam wa tuxbiru ah anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kaana yaxmilu waaw al imaam <laughs> al imaam at-Tirmidhi bi sanadin saxiix mu ne eh, sayyidatu Aïsha radiyallahu anha da doon yóbbaale ci ndoxu Zamzam da doon yóbbaale ci ndoxu zam-zam mooy bu jógoon Makka aji bay ñibbisi day yóbbaale ndoxu zam-zam wa tuxbiru muy xabaare di wax ne anna rasulallahi kene ndaw li yàlla yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam kaana yaxmilu da doon transporter jële ci ndoxu zam-zam bi yóbbu yóbbaale Medina kon loolu moo tax eh, ba pare al imaamu Tirmidi mu ne hada xadiisun xasanun gariib ah la na'rifu illa min hada al mu ne lii de xadiis la boo xamante ne nii ah bu baax la garibun bu tumuranke la naarifuhu xamuñu ko illa min hada al wajhi lu dul ci wàllu wi loolu lu ama am solo ngo moo tax li ujaaj yi def di jóge Màkka di indi ndox di jële ndoxu zam-zam di ko indi loolu sunna la waaw boo xamul woon ne sunna la léegi jàppal ne xamal ne sunna la yonent bi alayhi salaam da ko doon def wa qad axbaratna ah, ummul mu'minin ahabbul naasi ilayhi moom alayhi salaatu wassalaam sayyidatu Aisha moo ñu ko nettali nee na yonent bi alayhi salaatu wassalaam da doon jël ci ndoxu zamzam bi di ko yóbbaale waaw kon nag <laughs> léegi amoon na beneen masala boo xam ne tuddoon nañ ko bi ñu doon gis <laughs> loolu yàgg na de ya Seydina Talq ibn Ali al-Hanafi rahmatullah alayhi ba ñu doon gis ay mbiram <laughs> moom moo ne damaa ñëw ànd ak jóge fële ca Yaman ànd ak samay ñoon moom lañ la waxoon mooy première wafd bu ñëw waaw délégation bu njëkk mooy bosam contrairement laal imaam al-Waaqidi waxoon rahmatullah alayhi ñoom Muzayna ak ñoom déedéet ñoo njëkk ñoo ñëw ñu njëkk ñëw mooy waa ñoom talkum naa lii ndax nee na ñëw <laughs> ñu def délégation fekk yonent bi alayhi salaatu salaam di tabax jàkkaam ci waaw bañ ko laajee ne ko dañoo am suñu benn biya benn ab synagogue wala ab église boo xam ne lañ am fële ci suñu dëkk léegi comme ko tuub nañ buñ demee dañ koy toj def ko yàq yeneen bi aleyi sa salaam euh, jëlum ndox gàllax ndeku ci def ci lool après jox leen ko ne leen bu ngeen ko yóbboo bu ngeen ko bala ngeen tabax na ngeen ko ci sotti mooy ci suuf sa bala ngeen a tabax foofu bu ngeen ko tojee ba bëgg ko tabaxaat na ngeen fa sotti ndox mi ñu ne ko yeneen bi aleyi salaatu salaam ah ñun def fi ñu jëm dafa sori lool te day tàng dañuy ragal bala ndox mi évaporé wu mu ne leen bu ngeen demee li ngeen di def mooy bu évaporer mooy li ci des jël leen ndox ngeen dolli ko ci waaw jël leen ndox ngeen dolli ko ci waaw bu boobaa mooy mu jox leen loolu comme si ndox mi mu leen joxoon comme que dolli nañ ci ndox mooy ndox miñ ci dolli ba mu ñëwee day fekk si ci ndox mëne nga xam ne moo desoon ci même caractéristique yi mu amoon te mooy baraka ji ki yonent mi alayhi salaam def loolu boo fàttale ko buñ koy gis waxoon nañ ne ci loolu tamit xadiis boobu dañ ciy jàngale maa u zamzam waa joo xam ne dafa jóge fële mu dem màkk ñëw ci maa u zamzam mais moom ab village lu dëkk wala bokk ñi koy seet si wala Dakar mais ñi koy seet see bari te bu bëgg leen jox ku nekk ci zamzam bi mais li mu yor matul par exemple moom ab deux litres la ci yor mais c'est sûr que bu jëlee jox ku nekk même manu la jël ku nekk mu jox la toq loolu du mën a nekk mais bu dee ku nekk tamit mu defal la kaas mooy am na ñoo xam ne dootuñu am duñu am bu boobaa ni muy def na jël benn deux litres la ñaari butéelu un litre na jël benn bi def ko fenn moo xam ci bërigo bu mag sotti ci zam-zam jooju jël ndox remplir ci ba mu fees mu jox leen te bu boobaa zam-zam la leen joxa amul naa naa ah, non non man joxoo ma zam-zam si zam-zam la la jox parce que affaire bi yonent ci ma saa saa moo waxoon ñoom Seydina Talq ibn Ali al-Hanafi radiyallahu anhu waxoon solution bu mel noonu waaw loolu dañ ciy jàngeen loolu mën naa nekk te bu boobaa maa u zam-zam li ngay naan dafa jaxasoo maa u bële te waaye nag bu dee mat na jarul nga ciy dolli maa u zam-zam as-safi li nga xam ne <laughs> nga boobu waaw loolu lu amaam solo la kon yeneen ci ma lay sax sànq doon loolu. léegi li ñu fàtte woon mooy xew-xew boo xam ne dafa xew laata yonent mi alayhi di fa génn muy Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas atadruna man huwa Sa'd atadruna man huwa Sa'd ibn Abi man huwa Sa'd ibn Abi Waqqas est-ce que xam ngeen koy Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas j'espère que personne n'a oublié Seydina Abu Ishaqa ah zaaka zanni bi ka yaa Sa'd keroog rek wax nañ ko fi keroog rek wax nañ ko fi waaw keroog rek tuddaan nañ ko fi biñ naan li ko Seydina Omar radiyallahu anhu waxoon hein moo ngi noonu ñi nga xam ne duñ leen fal ñuy defaru waaw comme ni nga xam ne loolu la xewee léegi ñëw nga falu ñu jox lay million ne la demal nga nga nga nga nga nga nga nga nga renouveler sa sa sa sa sa sa sa sa sa coow waaw yooyu yëfi caaxaan la koo xamante ne nii li mu yor ci yére lu jeex ñu def ko ministre ñu ne ko demal ra nga renouveler sa stock de xawma costume te moom kat costume yi mu yor rek te costume yi muy jënd yu mel ni yi mu jënd yi mu yor la ñu ne parce que c'est la fonction qui l'oblige ak yooyu yooyu waxi caaxaan la institutionnalisé waaw Seydina Saad keroog rek waxoon nañ loolu hmm? yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mooy ci discours yi waxoon nañ ko ci xajjatul wadaa bi waaw ba nga xam ne ba mu commencé di wax ne ay awwalu riban ada ribaana riba abbaas ibn abdul muttalib ay awwalu dam'in ada min dimaa'il jaahiliya damu ibn rabi'a ibn al-haarith kaana mustada'an fii bani layth non fii bani sa'd riwaaya bu imaam Isaaq ibn fa qatalatu fa qatalatu loolu noonu gisoon nañ affaire boobu waaw yonent mi alayhi salaatu salaam bi muy neenal deret yi ne inna dimaa'akum ka xurmati yawmikum haadaa fii shahrikum haadaa fii baladikum haadaa bi mu commencé deret jim jëkka neenal mooy seen deretu bopp ki nga xam ne Rabia mi nga xam ne baayam ak baayu yonent mi saa salaam ñoo bokk baay Abdul Muttalib ba leen jur mu ne ñun suñu bos la njëkk naa nee na côté riba ji mu ne sama bu bàyyitex bii di al Abbas laa njëkk a a neenal di sama euh, petit frère papa moom la ñuy njëkk a neenal waaw bañ naan exemplarité ñi jiite dañoo war a def lool amul ay c'est démago ça ne signifie rien ça ce par rapport au budget de l'État dara yooyu dafa am sol yow kii wax loolu moom moo démagogue moom c'est lui le vrai démagogue quoi naan bon ce n'est rien ce n'est même pas une de xaw ma boo ko considérer rek les finances de l'État dañ naan la ah, defal noonu goutte yu bari mooy indi ak paan waaw goutte ay toq ndox yu bari ñoo indi am waame ñoo indi ay inondation ñoo indi ay rivières waaye bu ko nekk xeebee goutte indi leen guddoo defee rek def leen aywa def en plus mooy image bi nga war a joxe en tant que njiit loolu dundoon nañu Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas ah kon foog naa kenn fàttewu te woo min ahadi al mubashirina bil jam bil janna mooy ñu njëkk bokk ci njëkk a tuub ci saxaaba yonente bi alayhi salaatu salaam te bokk ci ñu yonente bi alayhi salaam daal di woon seedeel ne ñoom aljana lañ jëm muy Seydina Sa'd Abu Ishaq ah, Abu Ishaq Sa'd ibn Abi Waqqas ah, xaalu rasulillah moom la yonent bi aleyhi salaam doon bu ko gisee mu ne hada xaal yi sama nijaay ngoog di ñëw de <laughs> fa ayyukum yar yuriyani xaala <laughs> ana kan ci yéen mooy indi parce que ci côté yaayam quoi moom ci waa Banu Zuhra la bokk parce que Sa'd ibn Abi Waqqas Waqqas mooy Malik ah ibn Uhayb ah, Abdi Manaf ibn Zuhrata voilà ibn Kilaab ibn Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi ah, Zuhra boobu ah mooy dañoo bokk mooy dafa euh, saa saa naan hada Xaalid sama nijaay ngi ma sama nijaay ngi fa ayyukum ana yéen sama saxaaba yi yéen ñee na yéen laaj laaj fa ayyukum yuriyani xaala ana kan moo may wan nijaay bu mel ni kii naa saa saa nijaay boobu <laughs> irmiya Sa'd mooy ki njëkk ci lislaam ah mooy ki njëkk a xeen sànni xeej ci lislaam mooy Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas keroog Uhud moom la yonent bi alayhi salaatu salaam doon jël xeej yi di ko jox naan ko irmi yaa Sa'd fidaaka abi wa ummi Seydina Ali radiyallahu anhu nee na man dégg fenn kenn yonent bi alayhi salaatu salaam boole ndayam ak baayam ne jëndal naa la sama baay ak sama yaay kurul Seydina Sa'd Sa'd ibn Abi Waqqas képp laa ma sa dégg yonent ko mu naan ko irmi di ko jox flèche yi waaw xëy naan ko sànnil ci kuffaar yi irmi sànnil yaa Sa'd yow Sa'd fi laa ko jënd naa la abi sama baay wa ummi ak sama ndey Allahu akbar wa kaana min manqabati Allah al-azima kooku mooy Abu Ishaq Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas moom moomu nag dafa am nettaleem boo xam da nga fii daf fi feebaroon daf fi feebaroon eh, ci xadiis boo xam ne qad rawaahu asxaabu kutubu sitta loolu lañ naan rawaahul jamaa mooy ñépp mbooloo mooy boo demee saxiix imaamu Buxaari saxiix imaamu Muslim sunan sunanul arbaa muy sunanu al imaam ak ak Abu Dawud ak Tirmidi ak Nasaayi ak ak Ibnu Maaja mooy quatre yooyu plus deux saxiix ay ni saxiix imaamul Buxaari saxiix imaam Muslim muy six loolu mooy kutubu sitta waaye rawaahul jamaa dépassé na foofu al imaamu Malik soloo na ko fii mu fii Muwatta mu ngi ci al imaamu Malik na ko noon al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal soloo na ko ana xadis boobu la maa wax xadis boobu al imaamu buñ jëlee xadisu al imaamu Muslim mu ngi ko indi ci kitaabul wasiya bunt bi euh, euh, shuraax yi def al wasiyatu baabu al wasiyatu bi thuluth hmm? kitaabu buntu alwas alwasiya ñoom al imaam al ibn Maaja ak ñooñu ay imaam at-Tirmidi kitaabul al imaam ak yooyu lañ ko indi ah fii nii wasiya la ko imaam Muslim tuddee kitaabu buntu al téere al wasiya mooy ndénkaane mooy testament yi alimaamu muslim mu ne xaddatanaa yaxya bnu yaxya mu yaxya bnu yaxya ibnu bakr bnu abdirahman ibnu yaxya ibnu hamaan attamimiyu alxandaliyu mawlaahum rayxaanatu naysaabuur abu zakariya rahmatullah alayhi attamimiyu qaala mu ne axbaranaa ibrahim bnu saad mu ne ki ma nett ki ñu nettale moo ibrahim bnu saad ibnu ibrahim ibnu abdirahman ibnu awf alqurashiyu azzuhriyu abu isxaaq almadaniyu almadaniyu rahmatullah alayhi albaghdaadiyu rahmatullahi alayhi mu ne moom moo ko nettali mu ne an ibni Shihaab moom Ibrahima ibn Sa'd mu jële ci ibni Shihaab muy Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihaab ibn Abdillah ibn al-Haarith ibn Zuhra ibn Kilaab ibn Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghaalib al-Qurashi al-Fihri Abu Bakr az-Zuhri muy al-imaam az-Zuhri kenn du ko présenté rahmatullah alayhi an Aamir ibn Sa'd mu jële ci Aamir ibn Sa'd ibn Abi Waqqaas ibn Wahayb ibn Abdi Manaaf ibn Zuhra al-Qurashi az-Zuhri mooy li ñu waxoon sànq mooy Aamir di doomi Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas an abiihi mu jële ci baayam bi kii nga xam ne mooy Sa'd ibn Abi Waqqaas wax nañ la sànq ni mu tudd Sa'd ibn Abi Waqqaas mu ne Waqqaas moo doon Maalik ibn Wahayb ah ibn Abdi Manaaf ibn Zuhra ibn Kilaab ba ni mu jeex ibn Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi al-Madani al-Makki Abu Ishaq rahmatullahi ala al-jami' ah mu ne annahu qaal mu ne aadani rasulullah xadiis bi nag bon duñu ko jeexal tey insha allah te neuf minutes ñu dese neuf minutes ñu dese te dina xat Eh, ngir ñu jeexal ko fi mu ne aadani rasulullah mu ne yonent bi da sallallahu alayhi wa moom Seydina Sa'd daf maa seet si mooy rendre visite un malade mu ne uttul marida iyadatan mooy zurtuhu dem naa eh, seeti ko te loolu dafa bokk ci xaqu yi nga xam ne jullit bi da koo amal mbokk jullitam waaw wa ida marida fa zur bu dee dafa feebar fa zurhu na nga dem nga daal di koy seeti rendre ko visite mu yëg ne moom mii fàtte wuñ ko parce que dafa feebar voilà bu feebaree ci umma bi la bokk bu nekkee cocc ci umma bi la nekk moo tax di bàyyi xel ci mbooloo yi ana moo fi ne ak ñan ñoo euh, ñuy ñëwul ñu xam ne lii moo tax ñëwul buñ feebaree ñu dem seeti leen waaw mu ne aada nii mu ne aadani rasulullah mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam de daf ma ziyaar si ah, fi xajjatil wadaa min waja'in ashfaytu minhu ala al mawt fekk xajjatul wadaa la woon muy ajug tàggatoo gi ñu nekk am na ci benn riwaay boo xam ne de fatx ci ci eh, kii ci dane fatxu Makka la woon mais loolu noonu ku mel ni imaam al-Hafiz ci al-Fath daneen lii nii njuumte la du fatx fatxu Makka mais ah, fii la woon xajjatul wadaa waaw parce que ñi nga xam ne ñoo ko jële ci al imaam az-Zuhri ñoom ñépp dëppoo nañ te wax ne xajjatul wadaa ba mu des al imaam Ibn Uyayna di Sufyaan moom moo ne fatxu Makka waaw moo ne fatxu Makka am na nag ñoo xam ne dañu fexe ne peut-être que euh, mooy dafa xew ñaari yoon waaw dafa xew ñaari yoon parce que bon euh, euh, al imaamu Ahmad na ko al imaamul Bazzaar ak al imaam at-Tabaraani rahmatullah alayhi soloo nañu naka noonu al imaamul Buxaari waaye fi at taarix ci taarix bi moom. mu ne yonent bi aleyhi salaatu wa salaam keroog bu muy dem na dafa bàyyi Seydina Sa'd fekk dafa feebar ba mu jógee jóge Ji'raana ñëw di umra si ca la ñëw fekk fa mu wax lii waaw moo tax ñenn ñu ne amaana kon affaire bi euh, ñaari yoon la xaw am ñu ne déedéet xewul ñaari yoon benn la euh, euh, al imaam Ibn na moom dañu ragal ne dafa jóge ci xadiis bi mooy dafa jaawale xadiis yi jël xadis bi boole koog beneen xadis buy wax ci wàllu Xunayn ak yooyu loolu euh, euh, am na ñu waxe loolu am na ñoo xam na ñu ne amaana ñaari yoon la waaye wallahu taala alam amaana daal mooy ne daal entre fa xajjatul wadaa moom mooy li gën a dëgër te loolu mooy ñu ëpp ñu ko jële ci al imaamu Zuhri comme ñoom al imaamu Malik ibn Anas ibn imaamu daari hijra ak ñeneen ñu ne mbir mi xajjatul wadaa la mu ne mu ma seet si kon mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daf ma seet si fii xajjatil wadaa fekk Makka lañ wa min wajain fekk dafa am benn feebar boo xam ne moo ma dal ashfaytu minhu al mawt seetete des ma faatu ci non moom moom feebar boobu moom bi ma dalee non man sax moom foogoon naa moom moom moom moom foogoon naa ne moom damay faatu moom ah non non non xaaratuma woon leneen lu dul lu dul mawtu xam nga loolu lay am lool am na yenn feebar yoo xam ne day dal nit bëgg a dégg ñenn ñi naan moom kay ñàkkoon nañ ci moom yaakaar ba tekki ndombo yépp waaw téereem yépp tekki woon ko di xaar far buur yàlla fëggaat boppam loolu doo dégg wolof yi di ko ah wa kam min marid ah eh, wa kam min saxiixin maata min gayri illatin wa kam min saqimin ashaxiina min ad-dahri wa kam min saxiixin ñaata ngeen gis ku ne lekk dara dalu ko ku wér hmm? maata min geyri illatin mu jekki-jekki faatu te gisuñu illa raison boo xam ne bu ñu visible booy war ne kii yee eh, kii de moom lii wa tax mu feebar lii wa tax mu faatu waaw man saa buñ àggee ko dama naan la sportif yi lañuy joxe li nga xam ne mooy modèle bu bonne santé yooyu te pourtant léeg-léeg nga gis ñoo xam ne fa ñuy defee sport fa la ñuy wadde daanu génn àddina te ñoom la ñuy joxe model ci gu yara mag santé bu baax kon wa kam min saxiixin ñaata koo xam ne ku ne pekelek la ku wér la maata mu faatu min geyri illati ci loo xam ne gisuñu fi raison bu feeñ nii que ne li yow da waaye wa kam min saqimin ñaata lañ gis ku feebar lool ba mbokk ya ñàkk ci moom yaakaar aasha mu dundu xiinan lu bari min ad-dahri ci kanamam mooy mu wér ba dund dund bu gudd ba ña nga xam ne sax ñoo doon ñàkk ñoo yaakaaroon ne day génn àddina moo leen suul <laughs> waaw moo leen suul suul sax ba suul doomu yoo yële dooru génn àddina waa jooju kon nag mu ne man feebar bii ma daloon ashfaytu man Saad de faytu minhu ala al-mawt waaw jege woon naa dee lool waaw ba yaakaaroon ne sax du ma jógaat nee na bi ma yonente mi alayhi salaatu salaam seete loolu dañuy si jànge nekkoon kon mooy li ñu waxoon sànq ci xaqu jullit bi mooy ngay seeti sa boroomu jullit bu dee dafa feebar moo xam ci hôpitaux lañ ko entré wala kër hôpital yi wala kër waaye loolu it dafa am ay teggin doo fa dem di nekk comme si dara dalu ko woon wala wala muy ñëw di ko wax waxu deew ak ah ay naan waa diw ba feebar lan moo la dal yii feebar bii de dégg naa diw moom ba mu ko dalee moo ko yóbbu woon déedéet yii feebar bii de moom ah, xanaa ñaan yàlla rek waaye yaakaar ah, déedéet yow ku mel noonu loo fiy def bu fi ñëw nga ñëw di di dangay da ngay kaawuwaay déedéet da wax di dalal xelam ak yooyu même bu dee ne moom jàpp ne bu fi jóge da koy delloo ci boroomam que ne mbir mi gaañu euh, dund ak dee nekkul ci feebar kese waaw. buur yàlla moom ku ko neex lay jël moom waaw waaw walla laa tamutu naf laa tamutu nafsun illaa bi bi bi illaa bi idnillah lu dul bakkan du faatu ah lu dul ci ndigalu yàlla li kulli ajalin kitaab waaw àpp bu ne am na fa ko yàlla bind am na loo xam ne moom la rek ku àppam ñëw li nga dem bu jotagul nag bu la téeméeri virus duggoon ak juróom ñeent te sa fan de desagu doodee waaw da gis ñoo xam dañuy jóge ay cinquième étage wadd dara du leen dal ñu jóg faxasu jóg te loolu eh, en général ku jóge cinquième étage wadd mooy gars yi dañ lay saraxal waaw dañ lay saraxal da gis ñoo xam ne otoo leen di mbëkk tël train mbëkk leen ñu jógaat wala koo xam ne train wu ko fël mu daanu ci suufu train bi ba train bi jàll ba jeex mu daal di jóg ndeke mu ngi woon ci suufu raay waaw kooku mooy àppama jotagul woon rek waaw ku àppam jot nag bant bale rek buñ la ko dóoree man nga faa jaare faat bu dee loolu la yàlla bindoon ngay koy xamal ne mbir mi loolu la nekkul ne man mii ñëw di la seet si ginuma laa gina ginoomaa jege faatu ko man mi lay seet si waaw waaw qul yatawaffakum malakul mawti alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un qul waxal waaw yatawaffakum dina leen faat malakul mawti malaakam dee mi nga xam ne moom lañu chargé moom la borom bi chargé ci yéen ngir muy jël seen bakkan te bu ngeen paree ci moom ngeen di dellu muy borom bi subhaanahu wa ta'ala kon nag bi mooy ngay wax yu mel noonu di dalal xelam di ko delloo ci borom bi subhaanahu wa ta'ala ak njàngaleem yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon seeti nit ku feebar lool sunna la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñëw def ko gisoo nañ ci hadiisu qudsi bi suñu woroom ne nit ki day ñëw mu ne ko yow doomu aadama mi feebaroon naa te seet si wooma ah ñaa ko ah buur yàlla yow mi nga xam ne yaay yaay rabbul alamin yow mii boroom bindeef yi nga xam ne feebar ak yooyu yëpp du la dal ngëmmentoog dara mais buur yàlla nan nga mën a feebare ba ma lay seet si mu ne ko est ce que xamoo ne sama daa jaam diw feebaroon na bés sàngam mu ne ko waaw mu ne ko boo demoon seeti ko di ma fa fekk allahu akbar kon iyaadatul maridi loolu am solo la ci min abwaabi ibaadatillah ci jaamuy xotti jëm ci buur yàlla la la bokk muy iyaadatul maridi di ah, dem di ziyaare koo xam ne dafa feebar yonent mi alayhi salaatu salaam ngi wax na ko jëfe ko te yàgg naa seeti ay saxaaba yu feebar gisoon nañ juif ba nga xam ne xale yahud bi nga xam ne moo ko doon liggéeyal xaleeb yahuud bi nga xam ne moo ko doon liggéeyal moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu feebaree bi nga xam ne ci la feebar mu dem seeti ko laajte ñu ne dafa feebar mu dem fekk ci lalu faatoo mu ne ko mu mu mu ne ko dama ñëwoon di la seetsi mu ñëw na ko euh, na ko euh, seedeel waxal baatu seede yi waxal baatu seede yi nee na mu ne ko dee euh, mu xool pàppa yi comme que yahud la juif la mu xool papa ji ndax lu mu koy jox ndigal mu xool papa ji papa ji ne ko ata ya ya ati abal qaasimi sallal ne ko toppal abul qaasim sallallahu alayhi wa sallam xale bi daal di tudd baatub seede yi daal di ruux gi daal di dem mu génn àddina yonent bi alayhi salaatu salaam kontaan ci saase ne saxaaba yi waajal leen seen bokk kooku bokk ci saxaaba yi raw kudul saxaaba ak walu yu bu man bi tol gone googoo la raw te masula jullil buur yàlla benn allahu akbar voilà gis nga fadlullah ngëneelu yàlla gone boobu fi mu tuube mooy ci lalu faatoo ci la nekke saxaaba gëm yonent bi aleyhi salaatu salaam wooralul bul yàlla dara jullilu ko dara nisaralu ko dara defalu ko dara lu dul la li ëpp solo loolu lépp muy shahaadatu an laa ilaaha illallaah mais fekke yonent bi aleyhi salaatu salaam mu gëm ko génn àddina faatu mu raw képp koo xam ne fanaane ngaa naafi ak loo man def ak taalibe yu la mën a topp ilaa yawmi diin loo am kii wala ëppale gone gii allahu akbar mooy gone la moom waaye min sahabati rasulillah alayhi afdalu yem noonu pour ci affaire euh, qissatu sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas ci feebaram bi mu feebar fi nga xamante ne ni mooy Makkatul Mukarrama ci hajjatul wadaa di hajjatul balagh